bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi al amin nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk jullit yi taxaw seetlu bi mi ngi aju ci lii di gàmm naw ba nga xamee ne defoon nañ ci juróomi jotaay ngir leeral fan la jóge ak lan mooy àtteem ak tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo koy daganal lii nag di ay kàddu yu tënk ñu bëgg a tënk wax ji comme ni ko ñenn ñi bëggee ci ay kàddu yu néew mbokk jullit yi jullit bi dafa war a xam ne lii di daganal ak yoonal yàlla subhanahu wa moom moo ko moom jullit bi amul droit di def lenn mbaa muy rëdd aw yoon mbaa muy rafetlu lenn ci diine di ko def ak di ko defloo nit ñi lu dul ne def say am firnde bu wér bu leer bu jóge ci téere borom bi subhanahu wa taala jóge ci njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi te lii di gàmmu képp ki nga xam ne nii seet na seetantal jëfandikoo am xelam xam na xam ne ne xel ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamul woon luy gàmmu saxaabaam yu tedd ya xamuñu woon luy gàmm musuñu ko gàmmul taabiroon ya toppoon ci ñoom musuñoo gàmm xamuñu luy gàmm ña toppoon ci ñoom di atbaaru taabiin ba ñetti siècle jàll maanaam ñetti téeméeri at jàll ci lislaam te kenn mësuta gàmm kenn mësuta xam luy gàmm te pourtant ñooñee la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tagg gërëm seen diine gërëm seen yoon laabal seenu yoon di saxaaba ya ak taabi'un ya ak atbaa'u taabi'in bi mu waxee ne xayru naasi qarni ñi gën ci nit ñi mooy sama xarnu mooy ña dundoon ak moom yenente bi sallallahu alayhi di saxaabaam yu baax ya mu ne ña topp mooy ña topp si ñoom di taabi'un ya ña sa topp mooy ña topp si ñoom di atbaaru taabi'in di troisième siècle ñetti siècle yooyee ñoo gën ci lislaam ba keroog àdduna di tukki ñetti siècle yooyee nga xam ne nag ñoom ñoo gën ci nit ñi xamuñu woon luy gàmmu musuñoo gàmmu ba ci ñeenteeli siècle yenn boroom xam-xam yi ne juróomeeli siècle ñii ne juróom benneeli siècle lum si mënti doon la gën a sori mooy ne ñeenteelu siècle ci la nit ñi commencé comme déviation moom yàgg na am ci diine bi fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee la bidaa yi commencé di dugg ci diine ci jeexantal dundinu dund soxaaba yi noone lay continuer di way di way di wéy ba ci ñeenteelu siècle am ñu ñuy tuddee al ubaydiyun nga xam ne ay chiite lañu woon ay baatiniya lañu woon bokkuñu woon sax ak yenent bi sallallahu alayhi aw yoon ñoom ñoo sos lii di gàmm comme ni ko almaqrisi di waxee ci téeréem bii di alxitat wal athar mu ne du benn gàmmu sax lañu sosoon waaye juróom benn gàmm lañu sosoon ndax dañ doon gàmmul kii di yenente bi sallallahu alayhi wa alihi di gàmmul ali ibn abi talib di gàmmul ki nga xam ne mooy Fatima di gàmmul kii di Alxasan di gàmmul kii di Alxuseyn radiyallahu taala an aljamii juróom-benneel ba mooy seen xalifa ba fa nekkoon dañ ko doon gàmmul ñoom ubaydiyun yooye nga xam ne ñi nga nekkoon boori misira di Égypte doon àtte boor yooye ñoom ñoo sos lii di gàmmu indi ko ci lislaam kon nga déggee ci ne mbooleem xarnu euh, yu baax yële nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal na leen xamuñu woon liy gàmmu fan la jóge nag ak ñii nga xam ne di ubaydiyuun yi fan lañ ko tuxale ñi ngi ko tuxale si nasaraan si bi ñu gisee nasaraan si di màggal kii di isa ak juddam alayhi salaatu wassalaam ñu ne ñoom seenu yonente moo ko gën a yeeyoo di ko royee lii di nasaraan si te eh, lislaam du noonee lislaam du noonee maanaam ak réer weesuwul nga ne comme nasaraan yi dañuy màggal seen yenente màggal juddam yow miy jullit yow tamit da ngay màggal sa juddu yenente sallallahu alayhi wa sallam doonte ne kan moo leen wax ni sax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si fukki fan ñaar yii si weeru gàmm ci la ci la judd ndax wuute wu yaatoo yaatu am na si boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam si histoire la màcc wuute nañ ci date bi nga xam ne ci la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam judd ñii ne nañ euh, fukki fan yaak ñaar la ñii nee nañ leneen ñii nee nañ leneen ay wax yu baree baree baree bare te pourtant wuute wuñ ci ne ci bis boobee di fukki fan ak ñaar ci la génn àdduna ñoom ñëpp dëppoo nañ ci kon bis bi nga xam ne wuute nañ cax ne ci la juddu te wuute wuñ ne ci la faatu yow moom ngay gàmmu nga ne da nga si gàmmu mbaadu kon bis ba mu faatu yow ngay gàmm ndax wuute wuñu ne ci la faatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tax na lum si mënti doon jullit bi du dafay roy ñi nga xam ne ñooy euh, ñu dul jullit di nasaraan si di chrétien yi ci màggal li nga xam ne moom mooy judd loolu xamuñu ko ci lislaam ba tax na kon euh, ñenn ñi naan la bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa moom moo ko waral ñun dañoo bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa dañuy wax ne bëgg yenente bi sallallahu du ay du ay kàddu rekk du ci làmmañ waaye bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la sa jiitu mooy topp ko bu fekkee ne danga koo bëgg bu la nee nàngam la nga ne nàngam la bu la nee du nàngam nga ne du nàngam nga jaar ci yoon wa mu rëddoon jaar ci yoon wa saxaabaam yu baax yi rëddoon nga teg fa sa tànk ñaata nit ñi ñiy taxaw naan ay gàmmu gàmmu gàmmu ngay fekk ñuy wuuteeg yenente bi sallallahu alayhi wa si ay mbir yu baree baree baree baree bari yow sab woy jur sab woy jur ki nga xam ne ku màgg la ci yow bu fekkee da taxaw ne danga koo bëgg wala danga koy màggal si sa xol mu yam sa làmmiñ bi te bu la nee defal nangam doo ko def ban taxawaay lay am si yow kooku dañ naan maanaam li muy wax du dëgg bëggul waajuram ndax bu boo bëggoon sa waajur doo ko wax ci sa làmmeñ rekk waaye bu la nee nàngam la defal ma nàngam nga defal ko nàngam bàyyil ma nàngam nga bàyyil ko nàngam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee dañ ne dañ koo bëgg loolee du ci wax du ci làmmeñ ak di ko gàmmu la ka tàntal déedéet la jiitu ci bëgg nga mooy topp ko ci ay ndigalam bàyyi ay tereem bañ a jaamu yàlla muk ci benn façon lu dul nam ko jàngalee loole moo di bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa ni ko yàlla subhanahu wa taala waxe woon ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah nee bu fekkee ne rek dañuy wax naan dañoo bëgg yàlla di seede maanaam di wax rek naan dangaa bëgg yàlla dangaa bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa yàlla lan la wax nañ la topp yow ki yàlla yónni topp leen ma bu ko defee yàlla bëgg leen kon daal mbokki jullit yi ci ak tënk euh, jullit bi war naa xam ne lii di eh, gàmmu amul benn cosaan si diine bidaa la lu ñu sos la te lépp luy bidaa ak réer la ak même bu fekk même bu fekkoon ne nit ñi ñoo ngi koy rafetlu même bu fekkoon ne àdduna bi yëpp ñi ngi koy def du tax mu nekk diine la daan nekk diine nekk ne diine ba noppi comme ni ko al imam malik rahimahullahu taala daan waxee lépp lu bokkul woon ci diine jamono joojee eh, yàlla subhanahu taala di wàcce laayam ba ci ne diine mat na tey mënta bokk ci diine wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi